a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah muhammadin al-amiin wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'd fa yaquulu al-imaamu al-haafiz al-hujja Muhyiddin Abu Zakariya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 وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه rawaahu muslim rahimahu llahu ta'aala kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñuy indil xadis bii ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bii ñu génn xadis mille trois cent dix-neuf mu ne war waan ana non wa an mille trois cent vingt wa an Jaabirin wa an Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu anhuma annahu qaala jii'a bi abii ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qad muthila bihi voilà walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis mille trois cent vingt et un nekk xadis boo xam ne comme ni ñu ko waxoon bi weesu fay j'espère que déglu nga ko gisoon nañu ko euh, mu ne wa an Sahl ibn Hunayf muy hadith mille trois cent vingt et mu ne mu ngi jële ci saxaaba boo xamante ne nii Sahl ibn Hunayf radiyallahu anhu anna rasulallahi kenn dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala nee na man sa'ala allaha ta'ala képp ku laaj yàlla mi nga xam ne moo kawe te yéegudde ash-shahadata li nga xamante ne nii mooy darajaay martyr ash-shahadata mooy ah am ak faatu ci yoonu yàlla ah bi sidqin ci dëggu nag borom bi xam ne dëggu na ak moom ci li muy du ab du koo xam ne ab fait sans ab ab ab faiseur faiseur semblant de semblant day fay day faire semblance kese waaw ci dëgg ballagahu llahu borom bi dina ko jotale manazil ash-shuhada dayooy ah degré darajaay kawewaayu wàccuwaayu shuhada yi ñi nga xam ne ñooy martyr yi wa in maata même bu dee ne waajoojee maata dafa faatu ala firashihi ci kaw lalam mu ne xadis bi rawahu soloo na ko muslim al imam muslim abul husayn rahmatullah alayhi hadis bii waxoon nañ la romboon na waxoon nañu la ko hadis cinquante sept allah <laughs> allah hadis cinquante sept romboon na foofee waaw muy chapitre quatre baabu sidq baabu sidq foofee lañu ko gise woon waaw mooy bi mu noon ar-Rabi' an Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abi e, e, e, Walid waaw waaw Sahl ibn Hunayf wa huwa badriyun radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala man sa'ala Allah ta'ala bi sidqin ballaghahu Allahu manazila ash-shuhada wa in mata ala firashihi wa in mata ala firashihi voilà loolu foofu lañ ko gisoon walillahi alhamdu wal minna lépp loo xam ne lees ci waroon a wax laa waxoon nañ ko foofee moo tax deesu ci kon di dikkaat ak a jaaraat que xanaa ñu ne lëkkaalee mag bunt bii di wax ci ngëneelu ngëneelu jihaad mooy lan ngëneelu jihaad mooy lan que ne non seulement imaginer ki nga xam ne dafa ci yéenéen la ñaan borom bi am darajaay shahada la ñaan borom bi am darajaay shahada martyr dafa dugg rek borom bi dina ko ko may même bu dee ci kaw lalam la faatu même bu dee ci kaw lalam la faatu même bu dee ci kaw lalam la faatu léegi lan ngay imaginer ki nga xam ne da koo ñaan borom bi ba pare dem ci toolu xare nag daal di fay faatu nag te yàlla tax allah allah kon loolu la mooy imaginer yo loolu kon waaw ta boo taxawoon nañ ci ci xadis boobu que ne euh, yablughu al mar'u bi niyyatihi nit ki day jote ak yéeneem loo xamante ne bu ko jotee ci jëfam joo xamante ne dafa dénudé de de yéeneem de yéene waaw boo amul yéene ju baax dara leer ne doo am tus ndax innamal a'malu binniyat waaye bu sa yéene baaxee di nga mën a jote darajaay ñi nga xam ne ñooy suhadaa yi ak la nga xam ne moom nga yéene te dëggu ci même bu deen defoo la ñuy def inna min madinati rijaala maa sirtum masiiran wala qata'tum sha'ban illaa kaanuu ma'akum qaaluu wa kayfa yaa rasuulallah wa hum bil-madiina qaala habasahum al-'uzr allah <laughs> waaw yéen a ngi tudd ay saa salaam keroog bi jógee Tabuk mu ne inna bil madinati rijala mu ne Medina gii ñuy dugg fekk ñu jógee Tabuk bon fay loolu xam nga ko Tabuk waxoon naa la Qaysar César dafa daw deuxième waaw <laughs> César dafa daw deuxième waxoon naa la daw deuxième mooy koo xam ne dangeen na war a daje fenn ngir combattre mais moom mu daw quoi mu mu mu ragal tapet ñëwul <laughs> xet César moom la def yeneen saa sax bi muy dëpp di ñëw bay jege Medina. ànd ak saxaabaam yi radiyallahu anhu mu ne Medina de am na ay góor ñoo xam ne ñu nga Medina doxuñu benn ci suñu dox jéego yi ñu def ba àgg Tabuk bay ñëwaat nii waaye dugguñu wenn xur lu dul ne illa sharakukum fil ajr lu dul ne bépp yool bu ngeen ci am yéen ñii àndoon ak man ñoom dañ koy am te génn Medina saxaaba yéen noonu la mën a demee te ñoom génn na Medina alors que ñun li ñu ci yëpp sonn doon na ko yëpp mu ne waaw parce que xamal ndax xabasahumul li leen tëj ba génn ñu defuñ ni mooy ngànt borom bi xam na ne dëgg nañ te ñooñ ki ci ginnaaw na leer le mooy Seydina Ali am nga Seydina Ali ibn Abi Talib fekkewul Tabuk <laughs> waaw xam nga sax lu na Hunayf gi sànq ki yooyu naan Badr yi Imaamu Nawawi bi ñu naan mais moom sa shahidal mashahida Ah, waaw mooy xare yonent bi saa saa mi yépp la fekk Seydina Ali Abi Talib nga ne ma kon moom dañuy mën a wax lool ma ne la man nañoo wax lool même bu dee ne Tabuk new fa woon ak yaramam mais lépp mu ngi fa woon parce que yonent bi saa moo ko des loo woon Medina ba naafiq yi waxoon lañ koy wax gisoon nañ ko fan yee ñu ngi ko doon fàttali waaw kon. Euh, comme Seydina Ali ibn Abi Talib demul woon mais bëggoon na ne mais li ko fa téye mooy ngànt yeneen saa sax moo ko jox ndigal ne ko toogal ma fi ak ñeneen ñoo xam ne bëggoon nañoo dem mais amuñu comme ñoom ñoom al-Irbad ibn Sariya borom al-Bakka'una yi ñaroon jooy ak ñooñu nga xam ne dañu ñoon luñ demee ñuy jooy waa seen bët yi di tuuru di sotti rongoñ tafiidu min ad-dami hasanan allaa yajidu maa yunfiqun ndax trouvéwul luñ dépensé ba ànd ak yeneen saa saa ñooñu képp ku ci mënul woon a dem finalement ñooñu yool ba ngeen am dañ koy am sauf que ñee dinañ am coono gi rek waaye lépp lu ngeen am ñoom dañ koy am ndax lan seen yéene borom bi moo xam ne ñi seen yéene baax na moo tax yeneen tubaab saa saam ne man sa'ala Allahu ta'ala shahada képp ku ñaan borom bi nga xam ne moo kawate yéegul darajaay martyr bi kon moo ci am solo ji ci dëggu na waaw de façon cinéma lu neex la boroom bi xam na li ci biiru ku nekk boroom bi ballahullah borom bi dina ko jotale manazil ash-shuhada wàccu waay ya génnoon dem ba xare foofu faatu fa ñoom dina leen ko jox te génnuñ seen lal waaw loolu taxawoon nañ ci ba joxoon exemple Seydina Omar radiyallahu anhu bi nga xam ne da ñaan loolu gaa yi naan waa mais amirul mu'minin moom nan la mën a laaji ñaari lii parce que quand xare yi du moom mooy dem quoi nekkul ne comme ñun suñu njiit yi toog di di di di di délégué gars yi non Seydina Omar ci ñoom dañu bëggoon di dem mais yooyu du ñu ko man tout le temps voilà comme yeneen saa saa ñu ne budul woon ne damay bañ teg coono samay xeet kononte kon amul benn sariya buy génn lu dama ciy ànd comme niñ ko gisoon fan yële. waaw mais yeneen saa sax doonu loon dem saa su ne waaw wo léegi euh, kon xadis boobu taxawoon nañ ci léegi xadis bi ci tegu dafa niroog moom lool dafa niroog moom lool dafa niroog moom lool kon xadis bi ci tegu muy xadis mille trois cent vingt-deux ne waan Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man talaba ash-shahaadata saadiqan u'tiyahaa walaw lam tusibhu rawaahu Muslim rahimahullahu ta'ala hmm? eh. kon euh, al imam di indi hadith bi hmm? mu ne wa an anas mu ngi jële sayna anas ibn malik ibn nadra radiyallahu taala anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na man talaba képp koo xam ne sàkku na ash-shahaadata ak martyr saadiqan te dëggu sëy képp koo xamante ne loolu la liggéey loolu la def o tiyaha dees nañ ko ko jox walaw lam tusibhu même bu dee ne hein du daa faatu ci toolu xare waaw même bu dee ne tusibhu lan moo koy laal ca shahada faat ci yoonu yàlla laalu ko dees na ko jox mu ne hadith bi rawaahu soroona ko muslim muy al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom doo nga ko solo ñu ne la est ce que waaw bii moom doo nga ko solo ah mu ngi ko di kitaabul imaara baabu istihbaabi talabi ash-shahaada fi sabiilillah mu ne haddathanaa Shaybaan ibn Farrukh mu ne nekkal nañu suñu sëriñ bi Shaybaan ibn Farrukh di Abu Muhammad al-Ubuliyyu rahimahullah al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina dans 236 rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana mu ne nekkal nañu Hammaad ibn Salama di Hammaad ibn Salama ibn Dinar al-Basri Abu Salama ibn Abi Sakhra al-Basri rahimahullah génn àddina ana bi ñoom Muhammad ibn Bashar Muhammad ibn al-Musanna gane àddina muy 167 rahmatullahi alayhim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 voilà nii la ko al imaamu muslim daal déndee imaamu Nawawi lëkkaale na suñu buntu bi muy saraal yi mu ne après fekk bon imaam muslim dafa jëkk di xadis bi après fekk ci xadis bu Seydina Sahl ibn Hunayf bi noonu la leen imaam an-Nawawi mu ne man euh, wa fii riwaaya beneen xadis bi euh, bu ko jàppe ne ab riwaaya la mooy xadis la wute ndax saxaaba yi ko indi waxum bokkuñ euh, mu ne boobu man sa'ala Allahu shahadata bi sidqin balaghahu Allahu manazila shuhada wa in mata ala firashi mooy xadis li ñu ngi hmm? ku laaj borom bi tabaaraka wa taala ak shahada ci dëggu borom bi dina la jotale wàcc waayu shuhada yi même bu dee ne sa kaw law nga faatu mu ne maana ar-riwaayatul uulaa maana ar min ar-riwaayati ath-thaaniya mu riwaaya bu ima sayna Anas bi man talaba shahadata sadiqan onti yow wala wap tasumu mu ne loolu ku ñaan yàlla shahada dees na la ko jox même bu dee ne dalu la mu ne riwaaye beneen bu sëy naa salum na xonayfe bee moom moo ko gën a leeral mooy wa maanaahuma jami'an seen maanaa ñooñu mooy annahu idha sa'ala shahadata bi sidqin utiya min thawabi shuhada bu dee ne ñaan na ak martyr ci dëgg kooku des na ko jox euh, li nga xam ne mooy yoolu shuhada yi wa in kaana ala firashi même bu dee ne ci kaw lalam lu nekk waaw mu ne wa fiihi bokk na ci hadis bi ñu ñaa istihbaabu su'aali shahaada mooy sopp di ñaan borom bi mu def la martyr wa istihbaabi niyyatil xayr ak tamit nekk koo xam da nga yéene sopp nga yéene lu baax parce que moom laa doon wax sànq que yéene nit ki ak yéeneen dina ko yóbbu foo xam ne ay jëfam du ko fa yóbbu waaw waaw moo tax naanas <laughs> radiyallahu anhu gisoon nañ fi xadiis bi mu ne kaw kaw bi daal ñëw daje yonent saa salaam ci buntu jàkk ji ko wax mooy kaw kaw bi yonent saa salaam doon wax rek naan bu almar u maaman nit ki ak kamu àndal lay àndal lay nekkal yawmal qiyaama day naa anas mu ne keroog kontaan nañu kontaan te bu rëy googu ginnaaw bañ duggee ci lislaam ko wax parce que man Anas uhibbu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa Aba Bakrin radiyallahu wa Umar wa arju an akuna ma'ahum yawma fil janna wa in lam a'mal bi amalihim allah <laughs> Seydina Anas radiyallahu anhu ne waaye keroog kontaan bi ñu kontaan foofu takk weesu na ko quoi yeneen ci may saa saa nee na nit ki ak ka mu sopp yawmal qiyaam ñooy ànd ñooy nekk. yow man saway m m m m m m m c'est l'amour l'amour bëggal bëggal ke saway aimer tu n'aimes pas il faut aimer mais bi si du xaw si dëggu aimer waaw alxubbu mooy ak teraanga mooy ak texe waaye xubbu man xubbu kàccoor boo xubbee kàccoor xam waaw waay xubbulaahi wa rasuulihi sopp tam sa salam lañ boo koy def di texe même bu dee say jëf yëngu wulo Seydina Anas ne yeneen saa sax bi waxee lool kontaan teg bi nga kontaan keroog man damaa bëgg yore bi saa salam man bëgg Abu Bakar bëgg waaye loolu yoneen saa wax nag ca laa amee yaakaar ne yawmal qiyaam fa ñuy nekk ajjana ma nekk ak ñoom même bu dee ne xaa ah, ñu maa jëf ñu jëf dama ko ah, man waaye ah, man am su ma man loolu dama man di jëf ñoom ñu ñuy jëf <laughs> waaye sama copp gi ma leen soppu moom laay amee yaakaar borom bi transcendé ba daal di may propulsé fa ñu nekk ma nekk fa ñoom saway ana kan ci ñun moo dul am njort rafet ak yaakaar gu rafet ci borom bi ñu Seydina Anas am na lool moom mi ne woon rasulillah fi dunya nga foog borom bi jomb na koo def xaadimu rasulillah fil janna <laughs> pa nekk fa nag di ko liggéeyal ndax foofu wildaanun muxalladoon yatuufu alayhim wildaanun muxalladuun wa idaa ra'ayta samma ra'ayta na'iiman wa mulkan kabiiraa allah ñuy wër ci leen servir ñooñu borom bee leen tàggat waajal leen ñu nekk foofee ngir servir waa aljana waaye maqaamaay xaadimu rasuulillah alayhi salaatu wa salaam du dee génn àddina borom bi rocc ko déedéet wallahi waaw boroom bi nag da di kenn du wax ci bi di dogu waaye burul Seyna Anas ku muy doon <laughs> mooy Seyna Anas warul moom mooy nekk ak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy nekk moom saway <laughs> way kon mu ne man damaa sopp Rasulullah sallallahu alayhi wa sopp Abu sa poobar gis nga borom bi radiyallahu ñoom la boole seeni mbir est-ce que xam nga nit ku nekk suuf sañ la suul foofu la suuf soos lañ la defare ci lañ la binde dégguma dara <laughs> man est-ce xam ne nit ku nekk gis nga yonent bi saa salaam suuf si fañ ko suul noonu mooy bërëb bi gën a tedd ci kaw suuf mooy foofu yaa foofu ne kaaba gi la ma la xaw kaaba gi mais suufu kaaba gi moo nekk foofu suufu kaaba gi la la la moo jëlee suuf soosu addina bi daa fees bépp ak ndox suuf soosu foofu la jóge foofu daal di ñëw foofu Medina bërëb bi ñu denc yonent bi alayhi salaatu salaam mooy suuf si gën tedd bërëb bi gën tedd bi yàlla sàkk ci kaw suuf mooy qabruhu alayhi salaatu wassalaam te gis nga ñam def ci wetam ñoom ñaar ñoo bokk ñoom ñoom ñooñu ñoo bokk mbir moo tax Seydina Ali radiyallahu anhu kaw bu Seydina Omar radiyallahu anhu génnee àddina njàqare dal ñépp ko ni ñu ko fi tudde woon Sayyid ibn Abbas radiyallahu anhu mu am lëkkaloo bi ñu doon wax bii weesu ci nit bu génnee àdduna ñu teg ko nit ñi ñëw di di di ko xool ñëw di ko ñaanal di dem Seydina Omar dañ ko exposé woon kooram teg noonu nit ñi ñëw di ko ñaanal di dem euh, Mawlana Ibn Abbas anhu nee na maa ngi taxaw ñu ngi teg kooru Seydina Omar nii jàqare dal ma lool xadiis muy sax Imaamul Buxaari ñépp am xaaw ñépp am njàqare ndax amirul mu'minin thani khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin umar ibn al-khattab radiyallahu anhum wa ardaahum ñoom ñépp saxaaba yi moo génn àddina nii nee na bi ma taxawee noonu triste am ku ma teg loxoom sama sama mbagg gannaaw lu ma fee teg ma loxo damaa triste ba nekk foofu di ko geestu kan la quoi mais maa ngi dégg waa ji naan maa ngi wàcc yàlla ne amul kenn koo xamante ne nii ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa koo xam ne man de bëggoon naa bu may génn àddina ma présenté yàlla téere jëf yu mel ni kenn ku yow mi Omar bu ma sañoon bu may génn àddina téere jëf yi nga présenté yàlla bi ngay génn àddina man mii di wax bu ma génnee àddina bu mel noonu laay am Seydina Ibn Abbas nee na ma gestu ma gis muy Seydina Ali ibn Abi Talib muy Seydina Ali radiyallahu anhu Seydina Ali teg ci naan yàgg naa la taalama sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul dhahabtu ana wa Abu Bakr wa Umar ah xarajtu ana wa Abu Bakr wa Umar maa ngi am yaakaar borom bi boole leen Seydina Ali tekki ne wala muy beneen xadis ne yeneen salaam ba après mu ne man am naa njort bu yaatu ko ne borom bi dina la booleeg yeneen bi saa salaam Abu Bakar parce que man Ali yàgg naa dégg yeneen salaam ci boppam naan génn naa di leen nettalee mbir naan génn naa keroog ànd ak Abu Bakar ak Omar dem naa keroog ànd ak Abu Bakar ak Omar. hada shahadatu asadillahi al-ghalib Ali ibn Abi Talib loolu mooy radiyallahu anhu bàyyi shérif yaa ngoo waaw radiyallahu an ali bayti rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam seede googu la def Seydina Omar wa huwa shahadatu haqq loolu mooy seede dëgg ñooñ la borom bi boolee bi moo tax ñoom kese ñoo bokk bàmmeel <laughs> la hawla wala quwwata illa non moo tax mbindeef mbindeef mbindeef boo génnee yonent yi ne parce yonent yi ñoom beneen affaire rek attention suñu réew yu réeraakoon yi nga xam ne daa am gaa yu riir ba pare ñàkk bi yar nga xam ne bu ñu ne woon réew moo xam ne sharia la ñuy doxal dox nañ seen baat te dox yu njëkk ya di wax lu leen neex gaa yi di leen ci bàyyi waaye nag ñoom ña koy wax ku jóg wax leen dara ay taalibeem taxaw na dañ seeni taalibi taxaw na dañ lay bantal <laughs> ñoo ñeme yàlla billaahi ñoo ñeme yàlla nañu bantal ku leen neex seet <laughs> waaw euh, boo tegee yonent yi ne alayhimu salaatu wassalaam amul mbindeef mu leen mu gis seen trace al-shaykhaan al-umaraan ñaari sëriñ yu mag yi ci l'islam ginnaaw yonent saa salam ñaari omar yi Seyna Abu Bakar ak Seyna Omar ñooy ñaari Omar yi nga ne ma ma ne la waaw <laughs> Omar Seyna Abu Bakar Omar <laughs> Seyna lañ jël boole ko ak Omaraani jublu ci da jant bi ak weer bi <laughs> dañ la ne ñaari weer yi nga ni ah addina bi daal ñaari weer ñu ne la non liñ ci jublu mooy jant bi ak weer bi <laughs> waaw voilà buñ la nee Omaraani boo déggee ñu al Omaraani ne ban Abi Salama déedéet Omar mooy Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar ñooy al Omaraani waaw yeneen saa saa nee na ñooy sangu kuhuuli ahlil janna xam nga ne ne Seydina al Hasan ak Seydina al Husayn radiyallahu anhuma sayyida shababi ahlil janna ñooy sangu jeune waa aljana yi mu ne kanta Abu Bakar ak Omar ñoom ñooy sangu mag yi aljana yi <laughs> waaw <laughs> képp kuy ndaw aljana Seydina al-Hasan mooy sa sang Seydina al-Husayn mooy sa sang képp koo xam ne ay mag lañu Seydina Abu Bakar mooy sa sang Seydina Omar mooy sa sang hada qawlu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam as-sadiqu al-masduq kama qala ibnu eh, Mas'ud radiyallahu anil jami' Allah ah kon Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne képp koo xam ne yoneen saa sam nee képp ku ñaan yàlla shahada dëggu on fiyaha def naa ko jox kuy joxe borom bi ah, yow na sa yéene baax moo tax ma ne la woon bëggal so texe bi bëgg gu sopp gu dëgër boo xam ne gu sell la du lu ñëw baaja la ak opportuniste déedéet waaw boo ñaanee borom benn mbir bu man di doon lii daa wax shahada fii bépp buy yoonu yiiw bu nit ñi amee ke ko bëgg te yàlla tax te dëggu ci borom bi dina ko jox yool boobee dina ko wàcc wàcc waayu ñooñee soppal saxaaba yi nga seet sans xàjj ak seen nga xam ne ñépp facette lañu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moo leen defaral boppam hum alladina rabbahum almustafa wa kafa alayhi salaatu wassalaam ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom la ci yàlla belli tànn ko daldi daldi daldi euh, tànn ñoom la yar te ku mu yar doy na soppuleen nga seet ba yow boo soppee loolu taxawoon nañ ci ci ci Riyad bi la Cheikh Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu doon wax ci Jawahirul Maani que cofeel sopp daa am ay ay ay ay ko lu muy lu muy impliqué quoi yooyu nañ ci dellu ko quoi yàggoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna waaw soppal saxaaba yi nga seet waaye nit ki daanaka mooy nit la koo xam ne parti que ki nga sopp tout dañ koy tudd te tout le temps yow ku la gis day dem nga mel ni même bu dee duddoo woon ak moom gars il suffit ñu gis la rek dañuy fàttali da nga leen di fàttali kooku quoi waaw si lépp daal ñoom ngay waxtaane ki nga soog waaw te lépp lu newoon lu baax li ñu newoon nga fexe di ci yar sa bopp même bu dee metti na Allah sawaay wóor na yàlla boo faatoo borom nga am dara nga nga nga nga yéene nekk ak ñoom ila jinaanil ola ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu la la yàlla yóbbal la non ñun ñu gàttañu lii ci yiw boroom bi gin ñu koo xam ah ah ah borom bi gin ñu koo xam borom bi gin ñu koo xam waaye nag mu may ñu ay bunt yu bari yoo xam ne ñuy accéder ci loo xam ne ñun vraiment bu doon dañoo bàyyi noonu dara zéro la ñuy am xanaa yoon saa saa waxuñu boo léegi noddukat bi di noddu ngay wax la muy wax ma hayya ala salaa nga naan laa hawla wala quwwata illa billah ba mu pare di julli ci bi saa salaam ñaan allahumma rabba hadhihi da'wati tamma bam jeex boo ko defee kooku safaa yonen saa sallam dalay dal ak képp ku ñaanal bokk jullitam ala zahril ghaibi ci loo xam ne kooku new fa borom bi dalay day tàggat ñaari malaaka yoo xam nañ naan la amin wala tamit la amin yow itam am nga lu mel noonu mais sa waay ñun ñi ñaanal yonent bi alayhi salaam parce que yonent salaam dane après boo waxee lool ci ci ci nodd gi nga ñeen ñaanal ma al wasila benn dara la benn daraja la boo xamante ne wàccuwaay la boo xam ne kenn kese la ñeel ci jaamu yàlla yi te yaakaar naa mu nekk man borom bi yonent salaam xamal ñu ne boo ñaanalee sa mbokku jullit ci loo xamante ne nekku fa borom bi dalay malaaka yi dañ naan la ñaari malaaka amin borom bi leen tàggat ngir lool yow it am nga lu mel noonu mooy am nga la boo ñaanee yoneen saa salaam loolu mooy mooy yàlla na la yàlla defal loolu mooy yàlla na la yàlla propulsé te yonent bi saa salaam way sa way moo tax vraiment ñàkk xam la nga nekk fu ñuy nodde wala nga dégg noddu di waxtaan non ñooñu da nga leen war a yëm da leen war a xamal ne leen ah mais yéen est xam ngeen occasion bi ngeen di rate da ngay bàyyi bañ pare nag bu dee kuy jàngale nga def ci benn leeral wala boog nga kii leeral leen même boo jàngale wu ah ne dama occasion yoo xam ne c'est à ne ay occasion yoo xam ne nit ki bu ko rater ngir dara ci àddina sa copain yoo gëj a gis sax wala waxtaan bu ngeen bëgg waxtaane ah, ñuy def waxtaan fenn ba julli jot waa jóg di yow ngeen di di waxtaan vraiment soit mooy waa ji xamul wala bu dee xam na kooku kenn ginu ko ñàkk bopp bu dee xam na gëneel yoneen saa sa wax ci topp aji nodd gi li muy wax ba pare ñaanal ko wasiila ak yooyu defu ko kooku képp ku la ne kii am na bopp bu yaboo nga tuumaal waajooju di ko wax waaw bu ñu xamoon dëgg-dëgg bu nu dëgg génn ñépp naan tekk di répété ku ñëw ku xamul di wax ak yow sa nga nga def ko si après mooy sa loxo nga koy def nii pas nga naan ko après def ko ci yëngal sa baaraamu bi ngay bi ngay sàbbaale joxoñ ko ko ne ko di ko di ko tourner ngir wan ko ne après après waaw bu la neexee nga joxoñ ko noddukat bi bu dee koy gis la wala nga ne ko nii déglu teg ko sa nopp ngir lool ak nii di répété waaw bu paree bu dee fekk na xamu ko woon nga xamal ko lii mooy li jaadu waaw lii mooy li jaadu kon mooy yéene day yóbbu nit ki ci fu sooy waaw yal nañu borom bi yóbbu fa rasulillah alayhi salaatu wassalaam ak al ashaab radiyallahu anhum di nekk man talaba ash-shahaadata saadiqan u'tiyahaa walaw lam walaw lam tusibhu kon nag nañuy baax baaxal suñu yéene yi yéene lu baax voilà moo tax waa ji way ñàkk yi nga xam ne yàlla xam ne ne dëggu na ci yéeneem que bu amoon de dina dimbali ñu bari ci alal mais borom bi deful mu am kooku day am darajaay kuy def loolu te ndax moom amul day am darajaay ku doon di jox ñuy lekk di nourrir ay ay immeuble bu amoon loolu yéeneen te bu ko mënoon dina ko def minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu allaha alayhi waaw fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila gis nañ ko karo Anas bi mu wax gaaba anni Anas ibnu Nadr naan sama baay te Anas ibnu Nadr dañ fàttale ko euh, bii weesoo la ci sànq euh, xitaalu Badr keroog xare Badar mu ne yonent sa salaam moo borom bi fekkele euh, beneen xare ak mushrikuuna yi dina gis ne mooy xadis 1317 gisoon nañ foofu mu ne ñun dañ doon gis ne aaya yooyu ci awrat suuratul ahzaab minal mu'miniina am na ci way gëm yàlla ay góor yoo xam ne dëgg nañu dëggu nañu ak lañ digge woon ak yàlla am na ci ñoo xam ne ñoom matal nañ am ñoo xam ne mooy la tax ñu war a matal moo présenté gul loolu lay tekki dëgg-dëgg tekkiwul ne faatu nañ parce que waxoon nañ la xadiisu da doon wax affaire Seydina Talha ibn Ubaydillah batalu Uhud jàmbaaru Uhud moom yeneen saa salaam ba mu ba ko kaw kaw bi di laaj naan ko waaye yeneen saa salaam aay bii da ko doon wax mais kan mooy man la di xasaana yeneen saa salaam kan moo. moo matal lu aay boobu kale wax yeneen saa salam fekk na doon wax yeneen saa salam bon continue li muy wax saxaaba yi jàpp ne dégg ko wala bon am naa déggu na ko waaye ni mu laaje la bëggul après niñ nee noon ci jàkkay yeneen saa salam sëy naa falxatum ñoom way di daal di dugg si yeneen saa salam ne manit saa yi ana ki doon laaj sànq mu ne ko maa ngi ni de mu ne ko gis fekkee di ñëw kële kële kële di dugg ci jàkk ji mu ne ko waaw mu ne hada mimman qada nahba kële na ci ñi nga xamante ne def nañ leen moo tax keroog yonent saa salaam Uhud ne awjaba Talha ne Talha yow ne Talha moom matal ne lépp wàccoo naan allah loolu loolu lu garaaw la xanaa alxuraan li bari bari bari ay aaya kenn kese la yonent sa la la borom bi ne kooku matal na wa Ibrahim alladhi waffa ak Seydina Ibrahima mi nga xam ne moom dafa ma lépp lu ko borom bi tegoon moom mooy mooy mooy mais sa Allah kii ñu ne ko awjaba Talha ñu ne awjaba awjaba ne awjaba Talha awjaba awjaba Talha <laughs> mu ne Talha de matal allahu akbar allahu akbar allah waaw mu ne awjaba Talha moom moomu xam ah, nga mu ngi doon dund hein dinaa la di di di eh, moom matal moom matal na waaw kon sawaay minal mu'minina mooy sadaqu ma'adullah la yow dëggu la ta nga dëggee yàlla borom bi xam ci yow ne en fait li la teree def mooy da ko yembalul sa sa sa loxo mais bu ko yomba bu ko yembaloon yembal ta ah, yombal ak yembal xam nga différence bi <laughs> yemb na ak yomb na niroo nañu la ñuy tekki mais bokkuñu à cent pour cent yéen mooy lépp loo xam ne pare na dispo nekk na à ta disposition yomb na mooy loo xam ne dañ ko facilité dafa facile allah allah loolu kon nag nañu suñu yéene yi nañ koy parfaire te yàlla tax waaw di def ngir yàlla tey bëgg rek ngir yàlla bu ñu ko defee sawaay gaa yi lay xeeb ngeen dekk yow mal qiyam mais gaa yi gis la fa yonent yi nekk gaa yi wane waa ji lu niw waa niw mais saway bi moom mais saway ko saway ya <laughs> parce que moo leen gën a xam xam jëfe sa xam-xam la te yàlla tax jeex na